mooy xadis numéro sept cent quarante-sept mu ne wa an anasin radi allahu taala anhu annahu qaal raaytu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama jalisan muqciya yakulu tamra rawahu muslimu rahimahu allahu taala huwa almuqci huwa alladi yulsiqu alyayhi bil ardi wa yansibu saaqayhi kon al imam al haafid an-Nawawi rahimahullah mu indi xadis bii nga xam ne mooy bu mujj di ñaareelu xadis te mooy bu mujj ci bunt bi walillahi alhamdu wal minna mu ne wa an anasin mu ne mu ngi jële ci saydina wa mawlana anas ibn malik radiyallahu anhu xadimu rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu annahu qaala nee na ra'aytu gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jaalisan xaalam nekk aji ku toog mu'ya al imaam an-Nawawi ca suuf mu ne wal muq'i loolu mooy huwa mooy ki alladhi ki nga xam ne yulsiqu alyayhi dafa jël ñaari bëti óomam tànk yi ah daal di leen teg ci suuf bil ardi ci suuf si wa yansibu saa saaqayhi après mu samp mooy tànk yi day lay samp yeel yi day samp tànk yi comme mooy julli tànk di waxoon sànq ci Mawlana Ibn Abbas <laughs> al al iqaa <laughs> al iqaa voilà mooy façon toogin boobu nga xam ne dangay teg sa bëti oom ci suuf ah ba pare daal di euh, samp sa ñaari tànk yi baaraamu tànk yi ñu samp ci suuf si après yow nga toog ci liñ naan tëstan wi waaw mooy seen cat ba ca fa ñu jeexe ñoom ca kaw loolu di feeñ ci kaw Euh, ba na leen sampee li ci kaw nga toog lool lool mooy iqaam mu ne noon laa gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wa yansibu mu daal di samp saaqayhi ñaari ay yeelam ah alayhi salatu wassalam mu ne hadis bi rawahu yàqulu bof yàqulu muy lekk tamra fekk yonent bi sallallahu alayhi mu ngi doon lekk li nga xam ne mooy tàndarma léegi kon hadis bi ginnaaw loolu kon mooy ana ñan ñoo ko solo ñu ne la bi sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi solo na ko na ko na al-imaam Abu Daawud rahmatullahi ala al-jamii riwaa imaam Ahmad bi nag boobu dane moom Seydina Anas Seydina Anas boobu dane man ba'athani rasuul ba'athani an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi haajatin faji'tu wa huwa ya'kulu tamran wa huwa muq'in waaw mu ne dañ ma ba'athani yebal na ma an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii xaajatin cab aajo voilà gis nga sutura ñëwul ne aajo ja lii la woon déedéet waaw ah, gisoon nañ li mu waxoon yaayam xarit yi noonu sama yaay yonent damaa yéex a ñëw mu ne ma waa Anas foo nekkoon yow da nga yéex a comme ni nga doon ñëwee d'habitude mu ne yonent bay saa saa ne moo ma aajo mu ne ko lan la mu ne ah man nag du ma wuññi secret yonent bay saa mu ne ko bu ko wuññi mukk kon waaw bu ko wuññi de waaw allahu akbar loolu gis ngeen loolu dafa am solo li la nga xam ne taalibe yi soxla nañ ko ci njàngalem yonent bi saa saa waaye la doxoon sa digganteeg moom loolu du looy wuññi noonu saa su ne loolu nag am nay teqantal comme niñ gisoon ci xaw-xaw sayyidatu Aisha ba sayyidatu Fatima ak tamit Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar di naan ko ndax doo denc sama doom bi du ma la may sama doom bi Hafsa radiyallahu anil jami' kon foofu dane ba asani nabiyu yonentu way saa saam daf maa yebal fii xaajatin jaf aajo fa jiitu bi ma dikkee wa huwa maa mu fekk xaalam yàqulu muy lekk tamran tàndarma wa huwa fekk moom muqa'in mooy mu ngi def iqa mu ngi samp bëtu oom yi ci suuf ba pare la teg ci suuf boobu samp eh, eh, tànk yi mooy mooy mooy mooy catu baara baaraam yi ci suuf baaraamu tànk yi léegi ñaar yit taxaw noonu mooy mu samp leen noonu après mu toog ci noonu voilà ci seen <laughs> mu ne noonu laa ko fekke léegi kon al imaamu muslim kon gis nañ ñi nga xam ne ñoo ko solo al imaamu muslim abul husayn moom mu ngi ko nit kitaabul ashriba baabu istihbaabi tawaadu'il akli wa sifati qu'uudi mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba mooy moom lañ gi sànq moom lañ doon tudd ne moo moo doon nettali ci sahaaba yi ak taabi'iin yi sànq noonu muy abdallah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman ah, al-absiyu mawlaahum al-kuufiyyu al-waasitiyu al-asl rahimahullahu ta'aala Saïd al-Ashaj Abu Saïd al-Ashaj Abdullah ibn Saïd ibn Husayn hmm? al-Kindiyu di al-Ashaj moom Abu Saïd al-Kufi ki dafa bokk ci sëriñu waa kutubu sitta voilà moom dafa bokk ci waa kutubu sëriñu waa kutubu sitta voilà moom mi comme ni ñu gis Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn al-Muthanna Eh? ñooñu ak al-Jahdami mi gis karo <laughs> ah, ah ni nga xam ne moom lañ gis li nga xamante ne mooy lu ndax xoromu nettaleem bu xoromu bi <laughs> moom ak xaaraankat bi moom ak Tufayli bi <laughs> voilà Nasr ibn Ali al-Jahdami ñooñu ak moom mii ci la Abdallah ibn Sa'id al-Ashaj al-Kindi ah, ah, rahimahullahu ta'ala léegi nag ci ñaari sëriñam yi la ko jële mooy borom téere yu am solo yi saaxibu tasaanif ah yoo xam ne sëriñ la woon ci imaamul Buxaari imaamu Muslim imaam Abu Daawud an-Nasaa'i eh, eh, eh, ak at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja rahmatullah alal jamii kon mu ne kilaahuma sama ñaari sëriñ yooyu yëpp di Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Sa'id al-Ashad ñoom ku nekk ci ñoom an Hafs mu jële ko ci Hafs mooy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith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 ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi walillahi alhamdu wal minna moo xadis bi ñu jógee lay gën a leeral rek yonent bay saa saa ne laa akulu muttaki ah, gis nañ nettali eh, firi yi nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi daal di eh, firi waaye loolu waxoon nañ la que ne façon lekk boobu mooy bi nga xam ne toogin yi imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax naan yi nga xam ne moom lañ ci gën a sopp boole woon na ci bii mooy al muqay mu ne muqay boobu mooy muqay bi. muttaki'a ah, boobu li koy leeral moom lay wax ci xadis bii nga xam ne moom moom la imaam muslim daal di solo bi mu ne man eh, du ma lekk eh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne Seydina Anas boog radiyallahu ta'ala anhu mu ne akala tamran wa huwa muq'in voilà mu ne wa fii riwaaya imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne am na ci benn riwaaya wa huwa muhtafiz te muhtafiz moom la ñu wax sànq fële bi nga xamante ne nii moom la al imaam ah, ah, al-Xattaabi eh, radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam façon toogin boobu gisoon nañ li nga xam ne moom la al imaam al-Xattaabi waxoon loolu mu ne imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne loolu sax na ci riwaaya bu ñëw ne Seydina Anas la ne gis naa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy lekk tàndarama wa huwa muhtafiz mooy loo xam ne mu ne wal mu wal muraad al muraad wal muraadu al juluus ala warikayhi ghayru mutamakkin nga xam ne day tooge noonu toogin boo xam ne mooy bi ñu wax sànq nga xam ne du nekk koo xam ne ku nekk à l'aise la euh, nekk koo xam ne waajal na toog toog bu baax. ngir mën a jëflanteeg li nga xam ne mooy lekk gi déedéet toogin la boo xam ne mooy da koy gis ne kii moom daa mel ni ku yàkkamti voilà mooy nga xam ne day jël rek li imaamul yi doon wax naan moom bulga kese la ci soxla wa yaqulu bulga voilà <laughs> bal yaqudu mustawfidan la mutma'innan wa yaqulu bulga loolu lay leeral fii Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ne damaa ñëw gis yeneen tubaab yi saa saa di lekk tàndarma def noonu ko loolu mooy toogin boobu wax nañ la ci wàllu julli que <laughs> façon toogin la boo xam ne euh, ñenn ñi da leen a jaaxaloon voilà mais euh, loolu euh, sunna la Seydina Mawlana Ibn Abbas daal na koy leeral comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe léegi kon mu ngi noo nekk ne kon hadis bii nii day leeral leer rek di wane ne mooy toogin la boo xam ne tooginu du tooginu kuy réeréelu du tooginu Euh, euh, ku ku wàcc sa bopp la waaye lillah ngir yàlla voilà moom la yonent bay saasaam doo toog ak toogi ne koo xam ne lekk gi day war ne kii nekkul koo xam ne daal toog na daal ngir war a ma nga yaatal nag ci lekk gi loolu ci sii déedéet moom bool nga voilà mooy loo xam ne daal lu koy jotale loo xam ne dina tax mu mën a jaamu boroom bi tabaaraka wa taala nekk ci yitte yoo xam ne lépp du koy yóbbu ci mbiru boppam yoo xam ne lépp day delluwaat ci mbiru borom bi tabaaraka wa taala kon yonent bi alayhi salaam nii nga xamante ne nii noonu lañ ko décrire ne lii la doon lekke kon lii lépp dañ ci xame ne kon mooy toogin toogin boo xam ne toog ak tawaadu loolu mooy li nga xam ne moo yell ci jaam ni ko yonent bi alayhi salaam defe tamit di rëy rëylu ak di yooyu kon man bu dee borom xam-xam liñ sànq wax nañ lee ci hadis bi waaye yonent bay saa saam dell nee na man laa akul muttaki'an te loolu insha allahu taala mooy di moytu loolu mu ne du ko def waaye nii mu def nag ñu gis ne nii nga xam ne te nii mooy ni nga xam ne rek noonu la sukka woon ak kaw kaw bi ci hadis bi ñu génn bu sayyidina Abdallah ibn Busr bi euh, bi nga xam ne ci la mbir yi gaa yi gaa yi bari falam naa kasuru bi ñu baree rek yonent bay saa saam ni nga xamante ne jasaar rasulullah sallallahu alayhi la ci la jël oom yi rek teg ci suuf comme toogin boobu la Seydina Anas di wax après daal di toog nag ci catu mooy bu sampee baaraamu tànk yi nag daal di mm, daal di toog noonu nag jaaraam euh, ci kaw ci seen cat noonu voilà kon ci kaw gi kon loolu mooy lii lépp di wane tamit li nga xam ne mooy ak wàccam ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tawaaduhu lillahi tabaaraka wa taala ak tamit li nga xam ne nekkul woon ci taraf ci rafaahiya googu nga xam ne ñooñu nga xam ne dañuy waajal koy fikk affaire yi wala di waajal duur lépp lépp loolu la lekk bu bari ak loolu day wan ne moom yooyu yëpp taxu ko woon a jóg waa dina ko dina ci jël nag ñu ci war a jël sant ci borom bi tabaaraka wa taala waaye nekk loolu loo xam ne da ci doon yaatala a yaatal yaatal loolu nag la xam ne léeg-léeg lekk tuuti mu xaw a ëpp tuuti loolu dara new ci na xadiis Seydina Abdullah Abu Hurayra bi ko yonent way saasaam doon ko wax naanal muy naan ba ne laa ajidu lahu maslaka ah nan nag yonent way saasaam amatuma fu ma ko jaarale léegi mu a ko kon nag jox ma kon loolu lépp bi bayaanul jawaaz waaye kenn du nekkul loo xam ne ci ngay dëkk kon loolu yëpp lu am solo la waaye xadiis bi ginnaaw loolu kon lëkkaale ma bunt bi mu ngi noonu leer na mooy kon hmm, tere guñ tere nit di lekk di wéeru xam nga ni wéeruwul waaw mooy lekk façon lekk toogin la goo xam ne day war ne kii comme l'imam al-Khattabi yi doon wax naan non kii mooy dafa mel ni ku yàkkamti waaw xam nga boo gisee ku tooge noonu da nga naan kii moom mooy toogin bii du toogin bu nit di yàgg waaw parce que toogin boobu yàgg ci day xaw a meex voilà loolu day moom lekk gii nii nekkul koo xam ne pare na ci def ni nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñoo zan way ngom ak jiw façon yoo yële te vaye ni nekk ca bopp ba di jëfale loolu yo <laughs> waaw di yaatal ca anwaa'ul akli wa shurbi wa ma walahuma <laughs> yaatal ci wàllu lekk yeeg naan yeeg li jëm ci ñoom <laughs> waaw yooyu waaw ñoom dañ ko bog lool sax waaw waaw kon loolu lu am am solo la lii yonent bay saa doon def ah, kon gis nañ li Imaam An-Nawawi wal muqni huwa alladhi yulsiqu alyayhi bil ard wa yansibu saaqayhi kon nag mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna waaye bokk na leneen lu ci jàng eh, eh, eh, te ñëw fekk kilifa gi di nettali ay mbiram léeg-léeg boroom xam-xam bi taalibe bi di nettali ay mbiram yoo xam ne dinañ ci mën a jànge ci loo xam ne vie privée la loolu bokkul ci fumiste ak tamit ak jiw ak loo xamante ne divulguer xabaar boo warul divulguer déedéet Seydina Anas radiyallahu anhu nii dane ra'aytu gis naa Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam jaalisan mu toog di lekk muqiyan jaalisan mu toog muqiyan mu ngi euh, teg bëtu óom yi ci suuf daal di euh, toog ci samp euh, catu baaraam yi daal di toog ci kaw ci seen testin yi noonu hmm? Eh, loolu eh, kon eh, loolu nekkul ak fumisteek lu tax muy nettali loolu déet ndax njàngaleem yeneen tubaab saa am dafa war a siiw voilà te ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ñëppoon xel ñoom la ko borom bi tabaaraka wa taala tànnal moo tax xam nañ li ñuy nettali ci moom ak li ñu dul nettali ci moom xatta soxnaam yi xam nañ li ñuy nettali ci moom même mbiru mbiru néegu sëy biir néeg bi sax lañ fay nettali ñu dul nettali lool xam nañu ko loolu lépp nag borom bi tabaaraka wa taala moo leen tànn comme li Ibnu Mas'ud waxoon inna allaha taara ashaaba muhammadin yawma ixtaara rasulahu sallallahu alayhi wa sallam moo ne boroom bi tabaaraka wa taala de moo tànn ndaw àndandoo yonent bay saa tam bés bi nga xam ne ci la tànn yonentam ñoo gën a sell xol ñoo gën a ragal nit ñi yàlla gin leen ko topp ñooñu nag ñooy ñooñu ñi nga xamante ne nii ñooy royukaay yi voilà kon moo tax koo loo gisee dañuy ñoo li mbiru yonent bay saab loo xamante ne lépp loo xamante ne jullit bi manu la ñàkk mu xam ko ci dund yonent bay saab loolu leeralal nañu ko ba xamal ni sax yoo xam ne dafal ñu buuñaa ci yoo xamante ne nii boroom xam-xam ne dañuy dëppoo ne lii du farata wala du loolu waaye xam ko da lay gën a yokk ndax lamul lenn yonent bay saab lu jaam di xam lu dul ne da koy yokk da koy yokk ci dunya uxra digganteem ak boroomam kon nag loolu la am solo la Seydina Anas ne gis naa loolu nag ki nga xam ne nag lañ mën a def loolu mooy ki nga xam ne bu dee ginnaaw yonent bay saa saam il faut mu nekk koo xam ne dafa teg tànkam ci loxo ci tànku yonent bay saa saam kooku la taalibe bi taalibe yi di fiyewu ci ay jëfam waaw nga xam ne kooku daanaka lépp lu mu jëf am na dalil lépp lu mu jëf am na tegtal ci alquran ak sunna waaw kooku nga mën a di nettali ay mbiram noonu moom sax defoon na nangam nangam te loolu boo ko retrouver gis mu nekk dalil boo la koy tegtal ca alquran ak sunna waaye bu dee ñi nga xamante ne àgguñu foofu ci sëriñ si waaw même bu dee sëriñ lañ même àgguñu foofu ñu mel noonu kenn du leen roye noonu waaw te kenn du nettal lépp lu ñu def waxoon naa la fi sëriñ bi nga am naa ñëw toog gaa yi ñëw di ko siyaar si ñëw euh, ñu jox ko kaas attaaya xaw ma lan muy naane càmmoñ loolu sawaay <laughs> kooku jarul naan ra aytu du ba pare kon ñoo tax ñu mel noonu kenn du leen roye noonu moo tax daal te euh, dëgg-dëgg euh, nit ku nekk am na loo xamante ne nii am nga loo dese ba mu des rasulullah mooy insaanul kaamil alayhi salaatu wassalaam moom moom mooy ki nga xam ne léppam lañuy jël waaw léppam ku moom nag say lépp kenn du ci jël dara fu dul ne lu dul ne daa dëppook <laughs> luy yonent bi alayhi salaam voilà yow moom ku moom dañ laa conditionné waaw koo man di doon laa wax koo man bi doon amul moom bu waxee gëmm jël amul kooku yonent bi alayhi salaam la tudd ginnaaw moom amul waaw yàlla sàkkul keneen ku mel noon ci xeet bi képp kenn dañuy xool say wax est-ce que dëppoo na ak waxu yonent bi alayhi dañuy xool say jëf est-ce na ak waxam yow sa jël say wax mu ngi mu ngi dépendre ci est dëppoo na ak bu ko wutee dañ koy sànni ak koo man di doon waaw te loolu wax nañ la imaam yi noonu la ñépp wax seen wax seen jëf bu wuteeg bu yonent way sa sam tegi leen kon ne bu leen ma ko askanalante waaw léegi nag ñu xamul dara seen gannaaw su naan seeni taalibe la ñooy ñëw gis loo xam ne dafa leer ne lii dafa wuteeg yonent way sa sam wax ñu leen koy askanale ñoom ñu bëgg a jàpp ci loolu bàyyi wax yonent way sa sam ñooñ dañuy xaru wala lu leen daw waaw ñooñu sori nañ imam boobu la ñuy woote woo wal iyaazu billah kon yonent way saa saam mbirum dañ borom bi dañu ko tàggat ñi ngir ñu nettali ñu ko waaw gis nga bële tamit denc secret comme liñ waxoon sànq ba'athani yonent way saa saam daf maa yaral ci aajo ci riwaay imam ahmad bi voilà mooy jàngal nañu liñ ci war a xam waaye la nga xam ne digganteem ak yonent bi saa saam la loolu leeralu ko waaw wallahu ta'ala alam kon nag ci kaw noonu la ñu jeexal buntu bi la ñu jeexal tamit hadith bi wallahu taala alam bii di ñëw insha allah ñu jël chapitre cent neuf boobu nag mu pay xadis euh, euh, chapitre bi fi romb voilà indi na fa xadis yu bari waaye bon euh, kii la woon quoi xadis yu bari dañ ko am na yuñ ci gisoon yoo xamante ne gisoon nañ ko ba pare moo taxit yooyu moom dañ koy niñ doon def